am na ci beneen riwaaya da ne bi ma ñëwee bi may lalal kii bi bi muy wax da ne hàdda Wa'il ibn Hujr jaa xubban lillaahi wa li rasuuli kii mooy Wa'il ibn Hujr dafa ñëw sopp ndax sopp buur yàlla ak ndawam bi nee na mu lalal ma ab lal mooy yéreem bi <laughs> toogloo ma daal may taf ci boppam mooy taf ma nii mooy comme booy akolaat nit nga jàpp ko nii xëcc ko téye ko nii taf ko sa kaw mu ne mu taf ma wa dammahu ilayhi wa pare wa as'adahu al <laughs> wa xataba naas ba pare mu mu mu mu xutba nit ñi ne irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk ne teg ci ne irfaqu bihi mooy nooy leen ak moom mooy yéen jullit ñi moom mii bu ngeen di doxal moom bu leen doxalante comme kenn ci yéen ni ngeen di doxalante keneen ki déedéet mooy dee leen bàyyi xel statuum bi mu amoon Allah irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bil mulk kii irfaqu bihi fa innahu ndax moom xadiisu ahdin bi mulk parce que bi mu jógee ci nguur yàggul waaw mooy ci nguur la jóge kon nag dee leen ko préserver loolu <laughs> dee leen bu leen doxalanteek moom ko bon xam nga euh, saxaaba yi radiyallahu ñu ci ëpp gisoon nañ seen état niñ meloon ak yooyu mooy xam nga ñoo xam ne yàgguñoo am wala amuñu woon ñoom ni ñuy doxalante seen biir yemul ak ñoo xam ne ay bourgeois lañu xam nga bourgeois wala koo xam ne vrai mais imaginez koo xam ne palais de la république la dëkkoon nga xam ne bu bu bëggee génn mais oto bi day taxaw chauffeur day taxaw oto boo xam ne fu mu jaar bu bëggee motaar yi dar ko sax moo koy dar ba fa mu jëm bu bëggoon a dem Dakar Saint-Louis taf taf mu àgg te tali bi ñépp lañuy wàcc motaar yi dar ko ñuy wiiw wiiw wiiw gyrophare yi ba ilaa Ndar bu àggee daanaka fa muy dugg lépp fu mu toog fépp a nooy fépp sedd moom du sonn ci dara waaw bu naree ñibbiwaat day kii rek gaa yi ne acca gaa yi motaar yi daraat ko ñu toppaat ci tali bi bu bëggee dem tugal mooy de aéroport fii ñu yóbbuwaat ko utal ko foo xam ne boo maywul sut présidentielle avion présidentielle lay doxantoo mais kooku hélico yéeg yooyoog mbiru nguur géeg faste de nguur yéeg saam yooyu mais imaginez nag waajoo xam loolu lépp mu war ko ba lii tamit dañ est-ce ñëw rek couper tëb affaire bi léegi naan ko sawaay ci tool bi mu agsi rek nga ne ko acca jëlal gopp bi nga dem ci tool bi acca mu way déet lislaam loolu nag du lislaam am na ñoo xam ne jàpp nañ na loolu mooy tarbiya mais loolu da dul tarbiya yonent bi aleyhi salaam moo dàq tarbiya ñépp kii bi mu ñëwee neewul acca waaw ñëwul mooy mbir yi ndànk-ndànk la yaa Hanzala saatan fa saa ndànk-ndànk ar rifqu gis nga mooy ak nooy ak lewet waaw ci lépp waaw moo tax mu ne woon loolu lu mu dugg rek ar rifqu ndànk teey def ndànk def teey te dal lu mu dugg mbir bu mu dugg da koy rafetal lu mu génn nag da koy ñaawal ak parax paraxeexu way brutalité lu mu dugg da ko yàq da koy ñaawal da koy gàkkal moo tax yeneen tibale saa saa mu ne irfaqu bi euh, nooy leen ak moom te xool leen ni ngeen di doxaleek moom doxalal leen moom comme parce que moom xadiitu ahdin bi mulk bi mu jógee ci nguur yàggul allah <laughs> kon loolu moo tax lislaam dafa mooy diine ju mat mooy diine ji mat waaw ñi xamul dara nag dañuy foog ne l'islam moom eh, saa yi diine la joo xam ne saa ñoom moom savoir vivre ak yooyu bokk ci mais ñooñu mooy les kuffar ak les munafiqun kibaar ak ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy déglu ci jullit ñoo xam ne ndax sax seen yéene baax na waaye di déglu ñoo xam ne jaruñoo dëgg tax nañu am image bu bon ci l'islam waaw waaw yonent mi alayhi salaam moo tax boo gisee imaginer koo xam ne tubaab boo xam ne fii bi mu néewee tugal fii nii mu dëkk baayam bourgeois la daanaka moom argent de poche am rek ci une semaine ëpp na salaire gaa yoo xam ne dañuy xëy tous les di liggéey mais kooku bu bu bu bàyyee loolu lépp ngir diine ji est-ce que yaakaar nga ne li normal mooy bu ñëwee rek bu dee am nañ possibilité di ko dimbali ci yu mel noonu yoo xam ne yu mu bëgg la yoo xam ne lu dagan la mais xam nañ ne lu mu bëgg la te dagan na te yoo xam ne moom manatu koo am est-ce que jàpp nga ne mos buñ ko mënee luñ ko ko defal tuuti du duñu am sax luñ ko defal bu ñu mënee lépp sax ñu defal ko est-ce que loolu foogoo ko. mais loolu nag mooy esprit wu l'islam mu ne irfaqu bi moom Wa'il ibn Hujr mii maa ngi leen koy dénk yéen sama saxaaba yi radiyallahu anhu ngeen joxlanteeg moom doxlante goo xam ne ci teeyaku dal ak tamit di bàyyi xel état parce que moom xadiisu ahdin bin mulk waaw bi mu jógee ci nguur yàggul lii laa doon wax ci Seydina Adi ibn Hatim xam nga lii laa doon wax ne boo ko doxaloon léegi ngi gis lamda yu bari ne ah oustaz moom wala sëriñ yi nii rek lañ mel dañ leen a logal suukar eh xoolal mooy anzilu naasa manazilahum wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay lan moo tee conférence bu amee conférence yu diine le ab ministre bu ñëwee nu ñuy def dañ koy toogloo ci basan yi kenn du ko toogloo ci basan yi mu am ay fauteuil yu ñu teg ci fauteuil yi lañ koy toogal waaw lu nag duñu ko def sans pour di am ay ay ay complexe non kenn du doxal na di complex waaw ak tamit ñoo ngi jéggalu bu fi wax dara ñoo ngi jéggalu jéggalu ay mbooloo mi waaw ñu ngi jéggalu waaw monsieur le ministre dafa ñëw xam naa bu ñu ko manee rek kii ci kii bi amul jéggalu amul jéggalu na kenn du doxal sut na naan maa ngi jéggalu dangeen naan kii diw mu agsi ñu ne ko ñëwal waaw bu doon sax xamoon nañ dañuy ñëw dañ ko waroon a waajalul chaise am ak fauteuil am bu baax laata muy agsi loolu mooy sunna bu ñu kenn fontoonaan gars yi jëmatuñ dara xool leen rek ñoom nii lañu ils sont le connivence xaw ma connivence ak ak nguur yi dañ leen a logal fii mu ne seen kër seen ceeb ñii ko niinal yee nga wax loo am loo xam ne xamoo ci dara te du dëgg waaw ba pare ngay tuumaal koo xam ne kat xam-xamam xamoon nga ne sell na parce que def na lii mais manoon nga ko laaj est-ce que da nga koo mas a xame muy def lu dul loo xam ne teguwul ci sunna mais boo ko gisee mu doxale nii wa ko politicien ngeen koy woowee mais kilifa la lan ngeen bëgg mais lu la ko teree laaj nga ne ko mais ah man de na lu ma jaaxal li nga doxale kii de bëggoon naa xam ne loolu moom dafa am cosaan ci sunna wala dund yonent ma alayhi salaatu salaam bu ko defee mu wax la mais dañ ko fiy bàyyi dooru ñu laaj ba pare nag di jëw waaw nga gis ñoo xam ne moom jaral naa leen sax jour boobu lañ koy bàyyee bégg moom la ñuy kite tànt bi ñenn ñu ne léegi ay ay ay jàngaleem sax doo duñ ko dégg ñii koo foog ne ñoo ci tane oustaz nii lañu mel ñii gëmuñu dara koo foog ne ñoo ci tane boo ñëwee ba ci biir gis ne ñoom ak nguur gi nii lañ daal waaye baax a baax a jafe wallaay gis koo xam ne ku sell la moo jafe boroom xam-xam bu sell alors que yow ci sa bopp yaa sellul waaw te yaa xamul dara moo tax ngay wax loolu voilà kenn du ñu teree teral ñoo xam ne ay kilifa lañ monsieur le préfet bu fi ñëwee dañ koy teral kenn mënu ci tous te nag kenn du fi jéggalu man nañ leen ko leeral nag ne leen waaw nettali leen ko nettali bi bu Seydina Wa'il ibn Hujr ne moom ba mu ñëwee yonent ma lay saar-saar bi <laughs> yéeréem la dindi yéeréem la dindi réem làmbaayu kawam la dindi teg ko ci minbar bi toog loo ko ci ñépp toog ci suuf waaw moom mu toog nekk ci wetam di wax di màggal ay mbiram di wax li nga xam ne moo ko fi tax ñëw ba pare ne na jëflante moom jëflante bu rafet ak xaw a méngoog état bi mu jóge woon muy état wu nguur parce que kii bi mu jógee ci nguur yàggul waaw gouverneur bu ñu destitué day ñëw rek ngeen ne ko toogal ci suuf xadiisu ahdin bi mulk mu ngi door a jóge nii ngeen ñëw bëgg koo toroxale noonu lislaam d'accordul ci loolu déedéet fii ngeen ko doon teg ci kaw destitué nañ ko démb ñeneen a fi ne rek nga bëgg ko mel ni benn sagar noonu l'islam du d'accord ci loolu teg leen ko ci wet gi moom it waaw parce que moom xadiisu ahdin bi mulk bu ñu kenn fontoo léegi nag bu ñu defee loolu nag du ñu jël waxtaan wi nag di ko di ko aj ci ñoom comme ni ñenn ñi tamit di def nga xam ne dañuy mujj bàyyi waxtaan wi li taggaate kese loolu it taxul a jóg nit nit ñi mais kenn dul tere ñu daal di leen teral màggal leen waaw gars yi nag foog nañ ne ñoom ñu naan waajee dëggoog voilà non moom moo baax ci gars yi ça il a une dent qui dure contre les politiciens contre nguur gi loolu noonu moo amul njariñ loolu du objectif tam sëriñ ñi ñuy wax yooyu yépp imaam yi ñuy wax naan seen xutba yi nga gis ñu koy partage ci réseaux sociaux yeeg YouTube ak fu ne ah naan saa nitu dëgg yaa ngi imaamu dëgg yaa ngi nga xam ne moom fu mu waxee ngir dal nguur gi la loolu nag du lu ko lislaam digal mooy imaam boobu moom xamul xamul statuam te xamul li ko lislaam digal waaw parce que l'islam lépp ci sutura lay nekk moom moomu bu dee ne am na possibilité gis waa nguur gi wax ak ñoom ci foo xam ne kenn du ko yëg bu dee yàlla kese tax lu tax deful loolu te loolu la lislaam di woote waaw waaye xaw yi suturaak nekk ci mbedd mi di jaayu ak dëggu ci ci micro yi loolu loolu loolu day manque de sincérité sax waaw te inna allaha ma'a as-saadiqin buur yàlla ñi mu àndal mooy mooy ñi dëggu boo amee loolu leen di wax yo bu dee yor nga seen numéro yow man ngaa ñaan audience boo ñaanee audience gars yi moom amuñu mais yow boo ñaanee audience am ko lu la teree ñaan audience nga dem wéet ak monsieur le président képp yéen ñaar kese wala ak ñañu ñam war a wéetal ci ay conseillers mag yooyu yow nga ñëw wax ko ne ko ah man de lii de gis naa ne mbir mii wax dëgg yàlla naqari na borom bi naqari na yonent bi alayhi salaam ma bëggoon nag ngeen jóg ci ndax mu ngi xew ci réew mi. waaw mais gars yi bari du ñu def lool de ci télé yi lañuy ñuy toog ak rajo yi ak seen xutba yi gars yi di naan naan vraiment gars yi dañuy mujj sax politiser imam bi xutbaay iid yépp surtout nag yu iid yi ci la gars yi kiiwee yooyu amul benn njariñ bu ko defee ñu naan waa ji il a fait le buzz wal iyaadu billah ayna al imam wal buzz wal iyaadu billah yooyu mooy yéen yi nga xam ne léegi danga koy gis voilà nee na nag <laughs> yonent yonent bi alayhi salaam nag bi mu waxee ne irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk nee na fa qultu inna ahli ghalabuni ala alladhi lii nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga samay ñoñ roi mooy suñu famille royale ba bañ yégee ne ci yow laa jëm la nga xam ne samay àq la yi ma amoon yëpp dañ koo nangu dañ maa noot ci yama amoon de yama amoon yëpp ak yama moomaloon sama bopp sax nangu nañu ko waaw fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ana a'taytuka wa a'taytuka du'fahu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa wax ma lan la <laughs> maa lay jox loolu li gis nga sa àq yi njël bu dee alal la juñ jëloon maa lay jox alal ju tool noonu mais waxuma la lool rek wa a'taytuka du'fahu dinaa la jox saa duub moom laa la doon wax sànq ah ji nga xam ne argent de poche am tubaab boo xam ne fii la newoon daanaka argent de poche am par par par semaine moo ëpp lu ñu bari di xëy di am lool bu dee dafa ñëw ñëw te lislaam tax mu bàyyi lépp ngir diine ji génn ci condition yooyu baayam mere ko dagg lépp comme ni Seydina Mus'ab ni ko yaayam defoon radiyallahu anha baayam mere ko dagg lépp ñu déshérité ko kooku nga foog ne bu ñëwee ci ñun ci jullit ñu nu ñuy def bu ñu ko mënalee dañ ko koy defal defal ko ci lenn bu dee mën nañ lenn bu ñu mënee lépp sax defal ko xoolal yeneen ma lay sa sa wax moo ne ko mane <laughs> maa lay jox ana antikahu maa lay jox lépp laa lay jox lépp laa lay jox wa a'taytuka di'fahu waxuma la li nga li ñu nangu ci yow ci ci say àq mais maa lay jox saa double mais ma ne dama lu koy fulandil defal la ko ñaar <laughs> moo tax mu daggal ko suuf su rëy la ko daggal ne ko demal jël ba pare <laughs> mu ñaanal ko wa da'a lahu mu ñaanal ko wa masaha ra'sahu mu raay boppam alayhi salaatu wassalaam raay bopp Seydina Waa'il waaw ah, wa mu ne allahumma baarik fii Waa'il wa waladihi wa waladihi waaw mu ne yow borom bi yow sama borom eh, barkeelal Waa'il mii yal na nga barkeel Waa'il barkeelal ci moom hein wa waladihi ak doomam barkeelal ko njabootam wa waladi waladi mooy baarik fii waa'il ci waa'il wa waladi waladihi ak doomi doomam mooy ay sëtam waaw te kooku mooy ñooñu ñoom dañoo texe te juddooguñu <laughs> moo tax a nit moom xam nga yonent bi alei saa salaam dane at-taqiyu as-sa'idu mooy ki texe ca biiru yaayam waaye ash-shaqiyu ki nga xam ne moo texe di mooy ka texee di ca biiru yaayam même am na ñoo xam ne moom xamal nañu ne am na ñoo xam ne ñoom ba ñuy texe waxuma la seen biiru yaay mais new seen yaay ak seen baay sax xamanteeguñu wala sax juddooguñu waaw wala xamanteeguñu kon kay newagul sax ci biir ba mais texe na comme lam waxoon lansaari allahumma arham lil ansaar amma ighfir lil ansaar wa awlaadil ansaar awlaadi ansaar laa ñoom ñépp texe nañu am nañu njéggal am nañu lépp te kat di dooguñu moo tax buur yàlla daal ngëneelam yi moo màgg te lu ko neex képp lay def fa ngay xamee ne fa'aalun limaa yurid daal saa yi moo fi ne lu ko neex lay def woon naa la gis nga itinéraire yi gaa yi teg yi mu teg sax ci loi naturel yi mu teg ne mbir yi lii ay loi la yoo xam ne moom moo ko teg nii lay demee ñu bari di ko wooy loi naturelle buur yàllaa ko def mais loolu moom tënkuwul ci yooyu de bu ko neexee mu teggi yooyu yépp defal koo xam ne fi gaa yi jaar ñépp duñ mu jofal mu dox ko lu gaa yi feñ jaar amuñu moom promotion la lay defal boo xam ne sawaay la promotion badaha waaw